alayhi afdalu salaati wassalaam ci suñu jotaa bi ñu génn bi àwnillaahi wa minnate ci suñu jotaay bii ñu génn bi àwnillaahi wa minnate ñu ngi woon ba léegi ci axkaamu zakaa àtteey zakaat muy azaka ginnaaw bi nga xam ne lañ gisoon ci jotaay bi njëkk wi li jëmoon ci définition bi ak kañ lañ ko farataal gisoon nañ ci jotaay bi weesu lan mooy àttey zakat gisoon nañ ne fardu aynin la farataay jëmm la ci kaw koo xam ne matal na chart yi waaye gisoon nañu ki nga xam ne moom bu ñu xamee ne farata la te ruknun min ndax buniyal islaamu ala xams shahaadati an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah wa iqaami salaa wa itaayi zakaa yaa Muaaz innaka sata'ti qawman ahla kitaab fa ida jitahum fa axbirhum an laa ilaha illa allah fa inhum wa anna muhammadan rasulullah fa inhum ataacuu laka lidalik fa axbirhum an allaha qad farada calayhim xamsa salawaatin fi kulli yawmin wa layla fa innahum ataa'uu laka lidhaalik fa axbirhum anna allaha qad farada alayhim sadaqatan tu'xadu min aghniyaa'ihim wa turaddu alaa fuqaraa'ihim kon gisoon nañu li nga xam ne mooy wane ne faratala yaa ayyuhal ladhiina aamanu ak ay aqimu salaa wa aatu zakaa bi ñu gisee àtte boobu lañ gis ki nga xam ne moom dane dara laa joxe zakat ah lan mooy àtteem ak lan moo koy xaar loolu gisoon nañ ko walillaahi alhamdu wal minna gisoon nañu ki nga xam ne moom dane dëgg la maa ngi joxe zakat mais ñàkk pexe la du farata ci man fenn waaye ñàkk pexe kese la parce que bonu def leneen sinon ñu daal di saisir ñu daal di may saisir gisoon nañ àttee kooku ak àttee ki nga xam ne moom nee na farata la gaa mais nag damaa nay duma ko joxe waaye gisoon nañ àttee ñi nga xam ne dañ ne dara laa dul joxe pare ngir résister ana lan lañuy doxale ak ñoom ana naka la réewum jullit mi di doxale gaa yu mel noonu le hein loolu àtte yooyu moom lañu gisoon ci jataay bii ñu génn walillaahil hamdu wal minna tey nag <coughs> ñu wara dugg nag ci charte yi ci shuruut yi ñu war dugg ci shuruut yi yi nga xam ne bala ñoo ne waa ji zakat war na ko il faut yooyu remplir nit ki remplir leen mooy mu làmboog yoo yële bu dul loolu rekk mooy loolu du mën a ne léegi euh, chart yi mooy condition charte yàgg nañ ko leeral mooy loo xamante ne nii pour affaire bi am moom il faut mu am moom bu amee tekkiwul na affaire bi dina am non mais mbir mi manu la am sans mais nag moom man na fee nekk te mbir mi du am waaw mooy bu ñu nee. ku am moyen quinze ku am moyenne mooy dem prépa ku am moyenne quinze par exemple walla moom la ñuy ci suñu université publique bi wala privé bi ku amul moyenne quinze bul moom bu yoboo buñ nee loolu mooy condition kon d'admission bi nga xam ne ci lañuy ñuy nangoo sa dossier comme li ambassade yi wax laaj la ay document ne la lii lii la bu matul nag on va prendre aucun document manquant bépp document boo xam ne matul kenn du ko tenir au ko mooy dañ la koy delloo mooy ana charte bi foofu mooy matuk document yi mooy moyenne léegi kon mooy yow bu boobaa lan laay xam bala maa nekk étudiant ci université boobu mooy il faut ma moyenne quinze ndax mooy condition bi mooy charte bi sauf que nit ki mën na am moyenne quinze te du ko de taxa doon étudiant waaw parce que am na ñoo xam ne ba ñu defee bac da dañoo buur yàlla da leen wan leneen génn nañ major mais ñu ba jàng ba dem seeti leneen loo xam ne looloo leen gënal te loolu lañ jàpp ne moo gën ci ñoom kon mooy du ne ku am moyenne quinze ku nekk rek étudiant nga déedéet voilà bu ñu jëlee élèves termin terminal yi waaw ñu ne en tout cas pour pour pour pour accéder à l'université moom aux études supérieures il faut nga am moyenne quinze. cinq personnes am moyen quinze est-ce que loolu day tekki ne ñoom ñépp ay étudiants lañu après d'office non loolu mooy condition mais nag. pour ñu nekk étudiant it il faut moyenne quinze boobu dañ koy soxla mooy ñenn ci ñoom ku ku ku d'accord ne man bon je vais continuer mon cursus mon parcours dem université waaw ñu nangul ko ndax moyenne quinze la ñu wax te am na ko mais tekkiwul ne ku am moyenne quinze tamit mooy nit mën naa am moyenne quinze te du fa dem mooy charte hein buñ nee lii condition la ci mbir mooy ne mbir moomu mënula am sans moom. en dehors de mbir mi la nekk xam nga loolu ak université bi dafa wuute ak nekk étudiant moyenne quinze ak étudiant wuute na mais mooy pour nga doon étudiant ci foofu il faut nga am moyen quinze. léegi nag sauf ko ma am moyenne quinze rek tekkiwul ne damay dem ci étudiant damay nekk étudiant parce que man mi am moyenne quinze man naa ne man soxlaw ma dem foofu waaw te pourtant existé naa am naa moyenne bi ñu doon wax mais nag maa fa soxlawul dem waaw bu ñu nee beneen exemple. Euh, pour doom juddu pour doom juddu charte la mu am góor ak jigéen waaw pour condition nit juddu mooy dans le général bu kenn xalaat naa ay exception eh, Seydina Isa non waxuñu yooyu alayhi salaam mooy ni ni muy demee en général mooy balaa nit a ku juddu liñ naan ku juddu ku ne am na ndey ak baay mooy ne yow bu dee yow condition pour nga pour nga am nit ki ngir mu nekk fokk nday ak baay am mooy kon moom nday ak baay fokk ñu am moom mu mën a am mais nday ak baay ne fi kese góor ña góor ak jigéen ne fi rek taxul nit ki juddu parce que nit ku ne nit ku judd ku ne am nay jamono yoo xam ne sa ki la jur ñaar ñi la jur ñu ngi doon dund te yow amagoo woon te pourtant ñoo doon condition ngir nga am mais ñu ngi foon pourtant amoo loolu mooy charte mooy ne pour mbir mi am il faut mu am il faut mu nekk fi moom il faut mu remplir mais nag charte bi ne fi tekkiwul ne mbir ma day am léegi yooyu ko zakat nag loolu dafa am lool mooy lan dafa am ay charte yoo xam ne moom la suñu boroom tëral comme niñ ko gisee ci jaamu yàlla yépp jàpp dafa am ay ay ay conditions julli dafa am ay conditions mooy jaamu yàlla yi ibaadaat yi boo gisee day am ay conditions même xatta muamalaat yi gisoon nañ ahkaamul bay'i wa shira kitaabul buyu' les transactions commercial gisoon nañ condition yi tax njaay wér ak yu mel noonu ainsi de suite ak euh, njaay mu xaram ak ainsi de suite yooyu yëpp gisoon nañ ko mooy fii tamit noonu la demee mooy ne du alal ju tëb rek lu di alal rek ñu ne ay wa génne leen ci zakat noo ndax bu conditions yi amuloon foofu lañ jëm mooy lu waay yor ñu ne ko génne ci zakat alors que mbir mi du noonu waaw euh, euh, l'islam diiney adaala la diine adlu la te borom bi nga xam ne moo ko taxawal tëral àtte yi subhaanahu wa taala moo gën a xam fii yi la ya'lamu man xalaqa wa huwa al-latiful xabiir waaw mu teg ay condition ngir mbir yi zakat ñu ne diw moom zakat war na ci moom léegi dafa am comme niñ ko tudde woon ci jataay yi weesu ñaari façon charte charte yoo xam ne muy condition yoo xam ne dafa concerner waa ji bul fàttalekul définition ba axdu maalin axdu shay'in maxsuus ah min shaxsin maxsuus min maalin maxsuus fii waqtin maxsuus ala awsaafin maxsuusa li ashxaasin maxsuusa ah mooy axdu shay'in maxsuus jël mbir mu jagoo loolu ak seeguñ ci mais fi ñu soxla ñun ah mooy wala ashxaas maxsuusin waaw mooy euh, euh, nu mu tudd mooy kii min shaxsin maxsuus tey moom lañuy ñuy régler insha allah mooy dafa am charte yoo xam ne waa ji ñuy jël zakat la concerné moom lañ la doon wax ba ñuy gis définition bi est-ce que ku ne lañ ku nit ku nekk rek dañoo war a jël ci moom zakat Paul mi yéeféer ñu jël ci moom Christian mi nga xam ne jullit la ñu ne moom it ñu jël ci moom ah David mi nga xam ne yahud la ñu jël ci moom est-ce que noonu lay demee mais même ci biir jullit ñi. est-ce que le pauvre le euh, euh, ki ki ki ñàkk ki am ki nga xam ne ñoom ñépp lañ ci yemale ñoom ñépp ay joxe zakat loolu la ñuy xool fii mooy charte dafa am charte yoo xam ne dafa concerner waa ji nga xam ne moom mooy joxe zakat jàpp nga mu am yeneen façon charte yoo xam ne dafa concerner li ñuy joxe parce que bu fi alal ji newul kenn du wax zakat parce que zakat dafa am yoo xam ne manu cee ñàkk manu cee ñàkk waaw ay ruknu lañ ci zakat mooy manu ñàkk lii nii ñu bu ñuy wax zakat il faut loolu am benn mooy waa ji mooy ki moom mbir mi almaaliku ki moom alal yi mais kooku bu ñu naan moom alal daa fekk alal ne fi ndax bu fi alal ne woon woon kenn du wax zakat ku amul dara kenn du ko ne kaa génne zakat ah loolu lii il faut mu taxaw il faut mu ne fi am alal ji bu fi newee ak kan moo ko moom ñu xool ku ko moom ñu xam ne diwoo ko moom waaw ah, loolu bu amul zakat amut waaw tuxadu dañ koy jël min aghniyaihim tuxadu lu ñuy jël sadaqatan kon il faut sadaqa am loolu ngir ñu mën koo min tu sadaqatan tuxadu min amwaali min amwaali aghniyaihim dañ koy jële ci seen alalu borom way womal mooy alal il faut mu ne fi mais ci ñiñ koy jële it foog ñu ne fi kon dafa am condition yoo xam ne alal ji la concerné am condition yoo xam ne waa ji ñuy jël wala gaa yi ñuy jël ci ñoom zakat ñoom la concerné léegi bu ñu tàmbalee ci waa ji bu ñu tàmbalee ci waa ji ah même bu dee ne wala baax nañ continuer nañ continuer <laughs> waaw nañu continuer insha allah mooy bu ñu con bu ñu bu commencé ci waa ji nga xam ne moom la ñuy jël ci moom la ñuy jël zakat moom condition yi njëkk yi nga xam ne moom la war a remplir waa jooju hein mooy il faut waa nekk am xurriya laa liberté wala bala ñoo wax xurriya nañu wax al islaam voilà moo jiitu al islaamu il faut waa ji nekk jullit waaw loolu ijmaawu boroom xam-xam yi la ijmaa la ci boroom xam-xam yi kenn sakaat du war warul ci mooy léegi nag euh, loolu ijmaa la dinañ ñëwaat dinañ ñëw nañ wax loolu ba pare dinañ ñëw dinañ ñëw dinañ ñëw dinañ ñëw parce que dina am loo ma laaj aha bu dee yaa ngi siiw yaa ngi doon siiwar rawatina yi ñu aha yi weesu woon dina am laaj boo ma laaj kon mooy que ne zakat zakat waa ji il faut mu nekk jullit waaw il faut mu nekk jullit lool condition la ci te lool ijmaa la ndax gisoon nañu bi ñuy gis définition bi këne zakat day setal nit day setalaate nit ki tahaara la ci alal waa ji ndax ah kuy jaay walla ngay kii sa alal amaana lu dul noonu dugg ci waaw loolu mën na ci mën na laa dal ñàkk lu daganul dugg ci léegi nag zakat dafa nekk tuhratan lil maal day setal alal gi mais day setal waa ji moo tax yonent bi aleyhi salaatu wassalaam buñ ñëwee ci ñi nga xam ne ñoom la ñuy jox zakat dinañ gis côté boobu mooy li ashxaasin maxsuusin dinañ gis côté boobu noonu euh, li nga xamante ne mooy li ashxaasin maxsuusin waaw li yonent bi alayhi salaatu salaam parce que dama xawoon a fàtte lan laa bëggoon a waxat li yonent bi alayhi salaatu salaam waxoon Seydina Al Hassan wala Seydina Al Husayn bi nga xam ne ci la fore tàndarma joo jële di ko lekk mu ne ko kex kex tegal tegal tegal ne ko lii laa yaxillu li muhammadin wala li ali muhammad sallallahu alayhi wa sallam lii nii warul Seydina Muhammad mooy daganul ci moom te daganul waa kër Seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam voilà kon bu boobaa dinañ gis côté boobu que ne euh, waaw muy loolu léegi kon mooy il faut waa ji nekk jullit ndax ndax lan waaw lan la tegoon li mu ci tegoon li taxoon ma wax lool mooy euh, euh, li tax moo xaraamal ko dane lii nii surtout kii la nu mu tudd salteeg alalu nit ñi la voilà salteeg alalu nit ñi mooy da koy setal la koy setal la te lool daganul waa kër yonent bi aleyhi salaatu wasalaam te daganu seen maam aleyhi salaatu wasalaam léegi nag bu ñu xamee woon kon mooy alal day zakat day setal alal ji mais day setal waa ji te nag yéeféer amul dara lu muy def ginnaaw ak yéeféer la loo xam ne moo koy setal amul waaw waaw ah, léegi sauf ko euh, bu ñu la nee waa ji foog mu nekk jullit loolu foog naa euh, leer na parce que li tax loolu lan moo tax parce que yonent bi suñu borom moo wax ci suuratu tawba gisoon nañ aay bi ñuy gis tafsir boobu wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqaatuhum illa annahum kafaru billahi wa rasulihi suñu borom nee na dara terewul gis nga yéeféer yi gis nga yéeféer yi dara terewul buur yàlla nangul leen seen seen sarax yu ñuy def seen action de bon de bonne de la ko gaa yi tuddeeg yooyu yépp suñu boroom nee na xam nga lu tax nanguwuma ci dara hein li tax nanguwuma ci dara mooy illaa annahum ndax ñoom dañoo deene illaa ndax ñoom ci seen kéefër gi ne illaa annahum ndax ñoom kafaru dañoo weddi billaahi dañoo weddi buur yàlla subhaanahu wa taala waaye dañoo weddi ndawam bi alayhi salaatu wassalaam ba pare ñu faatu ñu faatu ah, nekk ay wala yatuuna salaata illaa wahum kusaala wala yunfiquuna illaa wahum kaarihun en tout cas li ñu soxla woon mooy wa maa manaahum an tuqbala minhum nafaqaatuhum illaa annahum kafaru billaahi wa bi rasuulih suñu borom nee na dara terewul ma nangul leen li tax nanguluma leen mooy dañoo weddi buur yàlla kon ci la ñuy xamee ne kon condition la pour yàlla nangu ki nga xam ne mooy kiy joxe zakat mooy mu nekk koo xamante ne nii day nekk julit eh, léegi am na beneen affaire mooy euh, euh, euh, masala usuliya boobu nga xam ne usuliya boobu nga xam ne moo tax sànq bi ma naan ijmaa la ma ne xaara am na lu ñu war a leeralaale foofu tuuti waaw mooy que ne boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim xam nga waa jumhuur dañu ne mooy mais même bu dee duñu ko nangu parce que kenn du mooy il faut waa ji nekk jullit lool condition la mais tekkiwul na yéeféer bi du farata ci moom jumhuurul ulama minal minal minal wal xana wal wa wa shaafi'iyati wal xanaabila dañ ne loolu moom farata la ci kawam mais mais nag mais nag fekk mu ngi nekk yéeféer bu ko defoo du am so dara la ko al kuffaar halil kuffaaru muxaatabuuna bi furuu'i shari'ati am la loolu moo indi affaire boobu ñoom ñu ne waaw xanafiya yi ne mukk dara mbugal mi ñu koy mbugal lim nekk yéeféer rek doy na waa jumhuur ne dañ koy mbugal le fait mu nekk yéeféer waaye dañ koy mbugal le fait que ba zakat jotee ba mu yoree zakat zakat jot joxewu ko te da ko waroon a joxe loolu dañ koy boole ci mbugal mi waaw waaye daal mooy ne loolu lu ñu bàyyi ci xel kon il faut waa ji nekk jullit bu ñu xamee lool lool mooy première chose première condition ci kiy joxe zakat nga ne ma am na benn affaire euh, boo xam ne bëggoon naa koo xam euh, mais bu dee waa ji ab Richard la mu bàyyi sawaay ba ñu naan joxe leen zakat mu xam ne yee zakat am na mu ne eh moom xaw ma da koy dóor a dégg hein xaw ma lan mu ne waa yow man daal saay dara laa dul jox mooy murtad naa léegi waaw murtad naa murtad na génn naa ci diine léegi wuy le problème ah génn naa ci diine nekkatuma jullit kooku est-ce que léegi dañ naan comme que nekkatul jullit mooy kon léegi dañ koy bàyyi noonu kon waratul ci moom comme li ñu wax sànk rek ne yéefér du war ci moom condition sharhu sihha la waaw condition pour mu wér pour mu wér loolu moo tax sharhu sihha moo tax boo demee ci ñoom maalikiye yeeg ngir yooyu dañ naan la sharxu sixa la ci shuruut min shuruut sixati zaka al mooy bi ci njëkk parce que boo amul boo ko génnee benn waaye bu toog ne bon man je vois que en tant que chrétien wala athée je vois que vraiment le système développé par l'islam qui consiste à donner un impôt légal aux pauvres vraiment ça c'est vraiment vraiment lii lu baax la quoi je le lu bon affaire bi man ce que je xaaral ñaata la ñuy joxe yaa imam mu ne boo amee sàngam sàngam mu ne man lii laa am ñaata lañ ci war a génne zakat imam bi ne ko lii la mu ne génne naa zakat mooy loolu du wér du wér du wér même bu doon ne war na ko xam nga ñu mu la waroon na ko mais war bi du wér ci moom war na ko en tant que maasalakagum fii saqar lan moo leen dugal saqar ñu nekkul na lam ku xaalu lam naku minal musallin bokku ñoon ci ñuy julli te lool ci furu' sharia la kon ñoom muxaatabuuna dees na leen togg jëf ci li nga xam ne furu' sharia la waaw mooy ñoom julleek ñoom woor ak ñoom joxe zakat ak ñoom yooyu yépp yéeféer bu ko deful jàpp mooy ay bàcc bàkkaar la ne ah il kooku kooku kooku dañ koy mbugalaale lool bu deewee ci kéefiram googu léegi nag euh, kon moom bu ko joxee moo tax euh, xurriya noonu al islam shartu sihha la condition yi nga xam ne ñoo concerné waa ji mooy al islaamu léegi nag nañ ñëw ci suñu aali kalaj gi mooy ma ne la waxal li nga doon wax sànq mooy waa ji nga xam ne moom dafa ñëw sa waay euh, bon milliardaire la millionnaire la wala ku aisé la mu dégg ñu ne ko nag gis nga sa magasin yii nag <laughs> on roule ndax dinañ ñëw tamit bu ñëwee min maalin maxsuus dinañ gis yan façon alal lañ man a ñoo ci la ñuy génnee zakat dinañ gis on roule yi nga xam ne dañ leen exposé ngir di leen jaay def leen ay marchandises yu ñuy jaay borom boutique bi waa ji toog le bon coin di jaay yooyu yépp tamit c'est pareil ah waaw en ligne Amazon. wala man sama site laa yor di di di di di di yaxantoo wala man euh, benn indépendant la je je je je kii mes produits dama koy wan gaa yi di leen ko exposer di def ay voyage di dem Dubaï ka ñëw wala di dem Los Angeles di ñëw yooyu yépp ci yem yow urudu tijaara buñ ñëwee foofu dinañ xool ndax yow sa alal jooju nan lay demee léegi waa ji ñu ne ko yow sa alal jii dañ ciy génne zakat mu ne combien ñu wax ko combien mu xool ne ah non non man saa yi li may fay impôt rek doy na xam nga lool tamit masala la masala la mooy est-ce que ngeen baal ma de maa ngi xaw a euh, kii tuuti mais dafa am yoo xam ne léegi la ñëw sama xel bu ma ko waxul nii bu ma ko waxee ah ne dinañ ci ñëw bu ngeen déggee ne ñëwuma ci rek insha allah def leen ma signe wax leen ma ko ah waaw même bu dee ne sax. affaire u zakat yi jeex na siira bi jeexagul <laughs> insha allah léegi buñ kiiwee rek dinañ ko ci dinañ am fuñ ko ci dugal mooy masalaam xam nga gars yi am na ñuy poser wu question naan bon man euh, damay fay samay impo dëkk bi ma ne comme ku ne France wala le Canada wala feneen wala même au Sénégal man je paye à l'État ab euh, impôt boo xam ne dama koy fay j'acquitte mon impôt tous les ans yoo xam ne mais léegi impôt boobu am na ñoo xam ne dañ koy mensualiser en tout cas bu ñu totaliser mbir yépp ci at mi temps lay doon mais est-ce que loolu mën naa taxaw palaasu sa hein est-ce que impôt bi ñu may dagg man nañ demee attends sama alal la l'islam dana rek nañ dagg lii amaana sax impôt laïque bi li mu dagg moo ëpp kon ma yéene waale ci ne man waaw kay yéene waale naa ci impôt bi liñ ma dagg noonu sama zakat génne waale naa ko ci loolu est ce que naa ne est ce que mën naa ne ah loolu am solo la boo xam ne insha allah eh, na ngeen ma ci nangeen ma ci jàppale bu ma ko naree fàtte insha allah léegi bu ñëwaatee ci suñu aali kalaj ji waa ji mu ne mu dégg ñuy wax loolu ñu ne ko yow da ngaa war a joxe zakat sàngam nangam mu ne ah non ñu ne ko non foo nga jox ko mu ne kon nag bon lan moo ciy pexe am benn un faux conseiller bu ne ko mais dégg naa nag gis nga zakat jullit ñi rekk la war waaw boo mooy yéeféer bi ami milliard nii dara kenn laaju ko dara ci yooyu waa ji ne kon comment je mu ne ko dangay nekk yéeféer nekkal yéeféer mu jeex léegi waa ji nekk yéeféer léegi lan laaj bi mooy lan mooy àttee waajooju est-ce que dañ naan yéeféer la bon kon nag si fini parce que affaire bi jullit la te pour mu wér il mu nekk jullit kon jaru ko kooku moom kooku waa jumhur dañu ne ja kooku moom non zakat bi da koy joxe mu mu murtad taxul da koy joxe bu ma lay waxee waa jumhur ma waxee kii wuute rek après di nga xam ñooy ñam hein ñu ne lu tax ñu ne mais parce que kii ba muy war ci alal ji jullit la woon kon nag daf koo daw dafa nekk yéeféer ngir lan ngir bañ a joxe kii te ba ngir bañ a joxe zakat te ba mbir mi nekk farata ci moom ba mbir mi dal ci alalam di war ci alalam boobu jullit la woon kon gis nga bu dawee sax ne yéeféer la du tee dañuy jël zakat bi après atte yéeféer gi nan lañ koy doxalee loolu beneen affaire la loolu du suñu masala loolu concerné wuñu fii mais ci alal ji même bu doon day toog fee kenn du ko def dara mais alal ji par force dañuy nangu mbir mi mais quant à lan daar yi ñuy teg waaju murtad moom loolu foog naa jotaay bi wee sax tudd nañu ko voilà léegi quant à xanafiya yi tey loolu c'est logique parce que mooy masala bi ñu jógee sànq halil kuffaaru muxaatabuuna bi furu'i ci am la est-ce que yéefér yi dañ leen a togg jëf dañ leen a responsabiliser ci furu'u sharia furu'u sharia wax nañ la sànq mooy ñoom julleeg ñoom woor ak ñoom joxe zakat ak yooyu noonu est-ce que mu nekk farata ci jullit bu ne ak aji makk boo ko manee est-ce que nit ki bu ko manee deful de par exemple yéefér bu man ak julli defu ko mooy ne fu waxtu julli jote yéefér bi defu ko waa jumhuur ñiñ la waxoon min ash-shafi min al-maliki wa shafi'i wal hanabila rahmatullahi dañ ne kooku daan day dal ci kaw mooy yawmal qiyaam du ñu ko mbugal rek parce que yéeféer la mais dañ koy mbugal ndax jour bu ne bu julli jotoon julliwul woon tam waroon a julli julliwu ko dañ ko ciy mbugal ci lool te bu sax ne moo baax na comme que lool la man je reste yéeféer mais je julli bu jullee dañ naan ko sa julli du wér charte sihha moo des parce que charte sihha bi tax mu wér mooy il faut nga nekk julli waaw kantaa xanafiya yi ñoom dañ ne noonoonoo kenn du ko mbugal ni lool ci ci loolu parce que moom ci usul yi rek lañ koy mbugal lool moo tax waa ji murtad ci ñoom dañ naan alalam ba mu murtadee hein la farataayub zakat wàcc dal wàcc ci alalam waaw mais wax naa la kanta moom nan lañ koy def lool beneen affaire la lool du suñu masala ñun ñun côté alal lañ kon mais li gën a dëgër mooy waxu waa jumhur insha allahu taala ndax ah maa salakakum fii saqar bële parce que tamit waa ji lenn la lool benn affaire la mais beneen affaire bi mooy loolu bu ñu ko deful mooy mais loolu mooy ubbi buntu gaa yi gaa yi nga xam ne nit nga xam ne en général comme ni ñu waxoon euh, alal day dee ci xol bi. ah xuliqal insaanu halua ida massahu sharru jazua wa ida massahu alxayru manua kooku bo saway boo fi bàyyee ubbi buntu boobu ne gaa ñu xam ne en tout même bu dee ne xam nañ ne bu doon réewum sharia la boo fi ne yow mortan nga lala <laughs> la cay fekk xam nga la cay fekk xam nga mooy dañ dañ lay faat rek voilà loolu mais yow sa alal bu dee xanafiye yi dañ naan bon alal ji alal alal ja nga xam ne zakaata ci waroon du ñu ñëw naan lañ ci génne zakat ja mais loolu insha allah waxu waa jumhur moo gën a dëgër que ne dañ ciy génne zakat kay waaw dañ ciy génne zakat waaw parce que ba muy war ci alal ji boobu moom jullit la woon waaw te jamonoy war la moo am solo jamonoy war ja moo am solo bu fi dawee it dañ koy génn ci moom loolu mooy acte boobu wallahu taala alam kon première condition mooy il faut waa ji nekk jullit te lool chartu sixa la charte la boo xam ne ngir mbir mi wér léegi nag mu des beneen mu beneen condition mooy alxurriya mooy il faut waa ji nekk koo xam ne day libre il faut mu nekk koo xam ne day libre day libre mooy du nekk jaam waaw mooy du nekk jaam parce que jaam moom amul lu mu moom dañ koo moom waaw moom waajee ko moom esclave un esclave son maître moo ko moom kon moom alal jumu manu la taxaw di réclamer wu naan maa moom lii parce que moom adamul milki ya moo ne ci moom moom manu moom parce que dañ koo moom te ku ñu moom amul lu mu moom waaw moo tax xaqiiqatan ñun bu ñu xamoon dinañ xam ne li ñu toog naan sama kër gi sama oto bi sama femme bi sama kii bi femme bi naan sama jëkkër gi walla sama marinière bi walla sama sama sama sama sama sama paxero bi sama oto bi sama lii sama bijou yeeg sama boulot beeg sama entreprise bi yooyu yëpp bu ñu xamoon dëgg-dëgg nañ xam ne loolu yàllaa ko ndax ay jaam lañ te jaam amooloo moom waaw moo tax bu ñu ci nee joxe leen lii ngalawaay nag baadool la moom weesuwul nga ne bon borom bi malgré tout ça xéewal yi man duma la jox dara duma ci def dara kon jàmm il faut kon condition la ci waa ji nga xam ne ginnaaw bi mu nekkee jullit mooy mu nekk koo xam ne du nekk jàmm parce que jàmm maani la day ci mawaani yi la yi nga xam ne day tax zakat bi du war mooy képp koo xam ne jàmm nga yow zakat du la war lu tax parce que yonent bi aleyhi salaatu wassalaam aleyhi salaatu wassalaam moo wax balaa lool lan mooy wane ne jaam amul dara li alquran wax daraba allahu mathalan abdan mamlukan laa yaqdiru ala buur yàlla sadd na am am am am misaal jox na benn exemple abdan jaam boo xam ne mamlukan dañu ko moom laa yaqdiru ala shay moom amul dara waaw mooy amul dañ koo moom waaw seydina al ñu ñëwee ci wàllu xadiis al imaam al buxaari ak imaamu muslim ibnu al xajjaaj raxmatullah alayhima dañoo solo lu koy wone ci sunna li yonent bi alayhi salaatu wa salaam wax ne man baa'a abdan lahu maalun fa maaluhu lilladi baa'ahu illa an yashtarital mubtaa Allah yonent bi alayhi salaatu wa ne man baa'a abdan lahu maal képp koo xam ne dafa jaay hein ab jaam boo xamante ne nii dafa am alal jaam joo xam ne mooy moom jaam bi am na lum liggéey ba yor ko mu ne fa maaluhu moo ko yor mais moomu ko lan mooy wane ne même bi mu ne lahu maal tekkiwul ne moo ndax foofu da nga naan ah, ah, ah, arrêt maal nag day tekki ne kon moo ko moom yonent bi alayhi salaam moom la askane alal ji ma ne la waaye xaaral li ci tegu fa maaluhu mu ne gis nga alal jooju nekk ak jaam bi lilladi baahu ki ko jaay moo ko moom kon kay loolu la mu ko mooy da koo yor. mooy li ñu naan rek euh, comme xale yi li ñuy wax naan suñu kër xam nga xale yi niñ tàmmelool chez moi chez nous wala ma maison wala ma voiture waaw wala naan lii suñu oto la te seen oto bàyyi la lu oto bàyyam la moom moomu ko moom <laughs> gone gu am cinq ans sama oto suñu oto moom amu ci dara waaye bàyyi ma ko moom comme loolu rek la côté jaam bi nag loolu la mooy fii yenente ma alei satu salaam naan man baa jaay abdan ab jaam la hoo boo xam ne ñeel na ko maalun alal fa maaluhu alalam alal joon mu yor lilladi baa ki ko jaay moo ko moom illa an yashtarital mubta ba mu des ki nga xam ne moo koy jënd bu dee dafa chartal affaire bi ne ko nag ah gis naa ne mag alal ji mu yor mooy dama bëgg daal nga boole ko ci mbir yi waaw kon loolu la hein waaye képp koo xam man baa abdan lahu maal ku fi jënd ab jaam boo xam ne dafa am alal ah fa maaluhu alalam ja nag mooy ki ko jaaye ko moom waaw parce jaam bi la la jaay moom amul sauf bu dee ne dalaa dafalal charte loolu benn affaire la am na beneen luy tegtale ne il faut nga jaam du bu jaam kenn du génne mooy jaam mënu la génne euh, alal ci noonu waaw léegi muy li yonent bi alayhi salaatu wax ba léegi euh, mu ne laysa fi maalil abdi zakat xatta yu'taq wala ya'tiq muy xadiis boo xam ne boo demee ci boroom musannaf boroom musannaf daal dina koy solo muy Abdurrazzaq waaye imaam al-Bayhaqi na ko ci as-Sunanul Kubra hein mu ne yonent ma lay saar-saam ne laysa fi maalil abdi zaka alal ji nga xam ne jaam bi liñ koy askanel naan jaama ko moom ko mooy comme li ñu waxoon sànk rek loolu zakat amu ci fekk mu libéré wu fokk libéré wuñu ko waaw léegi nag ça pose une autre question mooy ki nga xam ne mukaatab la xam nga yu mel nii euh, pardon entre parenthèse léegi suñu jamono dañu tàmm booy wax euh, dégg naa ci ñoo xam ne dañuy wax ci diine bon waaja lañ doon laaj sax muy wax ku ñu invité woon di wax di traité affaire u jaam comme nii di ci wax waaj naa mais loolu moom jaratu ko jaam am jaam jaam jaam jaru jaam amatul jaru ko mais mais loolu ça ne se passe pas comme ça jaam amatul nañ ko ba kon sharia bi kon mooy masala mépp moo xam ne daal dafa ñëw ba jamono gisatuñ lool dañ koy dañ koy teg fële hein en plus li ci gën a contradictoire ca wax ja keroog mooy même waa ji doon traité affaire u jaam yi di tudd bay waxaale jaam ci wàllu wam doon wax tontu na waa ji tontu bu am solo mais moom ci biir dafa demaat këppaat yalwaan ji mooy dafa yàqaat wax wax jam waxoon mooy nee na waa ji mais déet du ne amatul rek ñun dañ koy wax ne ñun dinañ ko wax parce que charia am moo ko wax te charia la ñuy wax voilà mais <laughs> ca biir ba muy wax ba ci biir mu ne jaam li ko doon waral daa li ko doon waral lii la mooy lislaam moo jàmmaarloo ak kéefër te loolu amatul mais loolu amatul si est-ce que loolu amatul ay ay jullit ak ñu dul jullit xare jihaad amatul mooy ay jullit ak ñu dul jullit di xare lool amatul te yàlla tax ci jullit yi loolu amatul mu ne looloo ko waraloon te loolu amatul man a këpp na yalwaan ja de kii de lu baax la mu waxoon yëpp yàqar na ko hmm? mooy ne masala la yoo xam ne fokk ñu traité ko da nga foog ne suñu boroom xamul woon ñun situation biñ nekk xamu ko woon daa waxoon bu ngeen demee ba vingt et unième siècle ba benn nawet waay bi naan noo jaam am na Mauritanie <laughs> ainsi de suite ak yooyu moo seen débat yooyu mais mooy pour wax la ne bañ koo traité ay masala yoo xam ne dañu koy traité premièrement jaamoo ko yàlla buur yàlla li mu wax dañu koy xamal nit ñi waaw xam-xam la bu ñu war a xamal nit ñi te li ñuy wax noonu dara la jeexul parce que fekk lislaam ak kéeféri ngi am jaam jeexagul mooy ñun nag l'islam dafa nekk euh, période insécurité kii nu mu tudd euh, jullit ñi dañoo nekk ci période euh, faiblesse waaw moo tax <laughs> daanaka jàmmaar loobu tax ñuy wax moo tax ay nekk fi di xare di xeex ak arme loolu sax dadul sagesse pour les l'instant dadul sagesse du sagesse du xikma parce que ñun néew ju doole ji ñu doon nga xamante ne dara amuñu ko mënuñu defaral dara am roquette sax mënuñu ko defaral suñu bopp nan la ñuy xareek ñoo xam ne ay ay missile intercontinental lañ yor non mooy mbir mi da xalaat tamit waaw mbir mi du nañu fexe te même bu ñu amoon missile yooyu sax ci lii tamit lañ waroon nekk nekk ko ci njàngaleem yonent bi alayhi salaam bi yar ci suñu bopp te yar ci suñuy njaboot ku ne def loolu loolu mooy objectif bi mais nekk fi di yooyu taxul ñuy wax mais mooy dañuy wax yi par force benn ngir jaamoo ko yàlla te tamit xam-xam la boo xam ne dañ koo war a xamle en plus mooy acte yi nga xam ne ay cosaan lañuy ñuy yuñ teg mais mën nga ci qiyaas leneen qiyaas boo koy def mooy il faut mu am ilhaaqu far'in bi aslin li illatin jaami'atin baynahuma mooy il faut mu am cosaan boo ñëwee sànni lii yëpp imagineel bu doon boroom xam-xam génération bu ñëw danaan boo masala bi xewatul nañ ko teg fële nañ ko teg fële ah ay wo kon léegi amatul mais loolu mooy ban diine loolu mooy ban diine loolu du lislaam loolu du lislaam loolu du lislaam comme société boo xam ne imagineel comme ay Tunisie nga xam ne waa ji dane woon euh, euh, am ñeenti jabar dafa xaraam mooy def nañ ko ci constitution bi dañ ko tere polygamie aboli léegi ba ñépp daanaka te loolu li ci garaaw mooy day dem ba nit ñi début bi ñi ñi nañ xam ne bon lii du yoon même bu dee ñeme wu ñoo wax yenn yi ndax buñ ko kiiwee mu suñu digg yooyu mais day dem ba ñenn ñi jàpp ne bu génération yi passé ñenn ñi dañuy foog ne lii mooy diine surtout bu ñuy woote woo réewum jullit si man euh, xam nga Saar Saar doon na ma ci nettali bu mel noonu Saar euh, sëñ Seydou muqaddam doon na ma nettali lu mel noonu lu garaaw te ab tunisien la woon bu mu xam boo xam ne dafa doon liggéeyaloo moom ñoo bokkoon fu ñu doon liggéey moom looloo ko dal. tunisien bi nee na ba mu déggee may wax xaw ma ñuy wax ci yooyu ba ma naan ba ma naan ko yonent bi alayhi salaam il avait euh, plus d'une femme mais waa ji dana ko da ko ne waxoo dëgg da ko ne waxoo dëgg yow foog nga retirer sa wax ji mais jàpp ci te waa ji kafu la ah. kaful moom pour moom moo nekk ci dëgg sa astaghfirullah c'est pas vrai c'est pas vrai ça loolu nga xam ne xam nga yow mi koy dégg nag naan mais waajooj moom fan la jóge parce société bi nga nekk la ak tamit kene loolu moo tax mais gis nga société moo tax affaire toog naan affaire voté suñu yoon newu ci lool ku ku muusu la koy wax ay voté dafa xaram lool ki koy wax mooy ki muusu ki nga xam ne ak ak moo mooy vraiment xaw ma noo leen di qualifier mooy mooy mooy mooy xaw ma dafa muur xel mi di dund ci benn bulle boo xam ne existé wul parce que mënoo nekk ci àddina boo xam ne nekk ci réew moo xam ne boo nee voté wuñu lan mooy xew mais gars yi voté sa place fal ñu ñu bëgg ñuy doxal ñoom li ñu bëgg te doo ci man dara doo ci man dara lu dul kaas te bu boobaa ku kaas ay yar lañ war a dër caw la yar parce que amoon nga droit voté nga amoon defoo ko parce que liñ la waxoon irtikaabu axafu dararayni la charia jàngale irtikaabu axafu dararayni boo amee ay ay mbir yoo xam ne bii dafa bon bii bona bon bii bona bona bona bon te ñetti yooyu rek ka fi am amoo beneen choix foo kenn ci ñett ñi jiite réew mi mais nag ki bon ngay jël parce que ki bon moo gën a moyen grave mais est-ce que xellu nga toog naan sama yoon newu ci léegi gaa yi fal ka gën a bona a bon ñëw di def ay njombe nga toog naan ma lii di jooytu boo jooytoo ay yar lañ la war a dóor parce que amoon nga droit participer voter defoo waaw xulibati ruum alxuraan bi muy wax loolu romains yi byzantins yi ay jullit la ñu woon mais ay ñoo ñoo ñi doon wax naan Isa ibnullah wala iyaazu billah ñoom la ah ñoom la ñoo doon woote trinité trinité ñoo ko doon woote te pourtant seen xare boobu bi mu amee jullit ñi kan lañ kan kan kan lañ bëggoon mu gañe mais romains yi Rome contre contre contre Perse yi ghulibati ruum fi adnal ard wa hum min ba'di ghalabihim sayughlibun fi bid'i sinin lillahi al-amru min qabl wa min ba'd wa yawma idhin yafrahu al-mu'minuna bi nasrillah yansurullah yansuru man yasha wallahu azizur rahim ghulibati ruum gañe nañ romain yi fii adnal ardi fa gën a suufe gën a suufe ca suuf si wahum ha wala fa gën jege ah réewu romain yi que waa Makka voilà woohum te ñoom min ba'di ghalabihim ginnaaw bi ñu leen gañee ñoom romain yi perse bi ñu leen gañee sa yaghlibuuna dinañ jël seen revanche dinañ gañ romain yi fii bid'i sinin ah ci entre trois jëm neuf ans ci intervalle boobu lañuy ñuy jële seen revanche suñu boroom ne moom mi dogal ma xam ne lépp ci loxoom la ne lu jiitoog lu mujj mu ne bu keroogee yafraxul mu'minuun ndax jullit yi dañoo bëggoon byzantins yi gañe te byzantins yi ay kuffaar lañu même ni perse yi nekkee kuffaar mais ñoom gens du livre lañ waaw mais ñoo tane ñoom ñoo tane yéefiru perse yi nga xamante ne dañuy jaamu safara su sell si comme ni ñu koy wax mais jullit ñi na lañ bëggoon ñu gañe romain yi est-ce que bëgg xam nga ñenn ñi da naan la noo c'est que boo fi voté diw mooy yow da ngaa cautionné li mu def li muy def yi non cautionné woo ko loolu loolu tekkiwul ne da ngaa li muy def yépp nanaa ah boo ko fi falee mu légaliser la prostitution loolu mooy yow dañ cee d'accord loolu day tekki d'accord ci parce que bu boobaa yow dama naan la jullit ñi suñu borom di wax fii ah mooy saxaaba yi radiyallahu anhu Makka la woon ah. xatta yonent bi alayhi salaam waa Rome la bëggoon ñu gañe léegi dama lay laaj est-ce que le fait que ñoom ñu bëggoon romain yi gañe ci kaw perse yi day tekki ne jullit ñi dañoo cautionné au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit Saint-Esprit dañ ko dañ ko dañoo cautionné lool lekk gi ñuy lekk am amwaalu naasi bil baatil ñoom byzantin yi l'empire César ak yooyu li muy noggatoo nit ñi dañ ko cautionné cautionné wu ñu ko tax pourtant jullit ñi ñoom lañ bëggoon ñu gañe parce que ñoom ñoo doon moindre mal moo doon moindre mal mu ngi mel ni jamono jii ñu ne ñu naan la soit chinois yi ñooy yor àddina bi wala américains yi bu boobaa yow da ngay toog benn ci am soit kenn koy jiite ci ñoom ñaar yow bu boobaa am nga droit dëkk tamit bëgg kee gañe parce que xam nga ne kii boo da ngay xool intérêt jullit ñi fan la ne fan la gën a féete ki nga xamante ne nii leer na ne moom bu dee moo yor mbir yi moom c'est moins grave nga ne bon nit ku taxaw ne les américains gis nañ li ñu def gis nañ li ñu def l'islam lool rek lañ bañ ak lool chinois yi c'est vrai seen province bi ne fële Sichuan Sichuan xaw ma lan Sichuan xaw ma lan lañ koy waxati noonu ca province ba nga xam ne des des des des des kii turc des descendants turcs yi ne foofu Sichuan province de Sichuan gis nañ lañ leen fay def nga ne waaw ma ne on n'est pas dupe mais dañuy xool loolu lépp ay mal la ban moo ci mooy kii nga faral ñooñu mu jeex bu boobaa est-ce que day tekki ne da ngaa da ngaa cautionné lépp tekkiwul lool. léegi moo tax euh, mënuñoo toog comme ñu ne comme mooy waaw kay waa ji doon wax sànq ak ak ak ak ak mooy ne gis nga waajooju loolu ko dal. lool ka dal mu dem ba ñu naan ko yonent bi saa saam am na lépp benn soxna moom mu mu mu mu jàpp ne waa ji ko waxul dëgg te na retiré li mu wax na retiré wax ñi mu wax waaw parce que du dëgg parce que lan fa mu juddoo la Tunisie la juddoo te Tunisie gis nga nañ mel yàgg ne ay polygamie tere ba demoon sax bay waaj tere ay koor naan day day day day day day kii économie ah productivité bi da koy wàññi du pays loolu lépp ñu def ko mooy gis nga waajooj ni mu def yëpp gis nga début mooy li ci garaaw mooy début bi loolu la woon ñu def ko mais dañ ko mujj instauré génération yu ñëw lool kese lañ xam ñu leen di xamal te xam nga ne kooku du la ne ñemewu la taxaw ne li yonent bi alayhi salaam directement li doon def baaxul loolu du ko ñemee wax walla iyaazu billaah mais teg lay luwaawam yu dàq yooyu yépp ay polygame ak yooyu léegi nag ñi juddu après ñoom dañuy foog ne loolu noonu lu bon la lii nii baaxul wéy la règle mooy benn te tamit comme que dañuy euh, naan ay jullit lañu yonent bale saa saa di buñ ko tuddee julli ci moom ak kii du ñu imaginer benn yoon que ne moom amul woon dul benn tamit léegi imaginer ñu ne léegi benn cheikh bu juddu ci après noonu ne bon comme que réew mi nii la demee. kon ñun nekk fi di jàngalati masalatum euh, jabar yu bari dañ koy bàyyi parce que amatul mooy yow mi ne nañu bàyyi masalaam jaam di ko fi traité ndax amatul yéen a yem kese ah yéen a yem loo wax kële rek soppi ko retourné ko sa bopp voilà kon buñ ñëwaatee lu am solo la bu kenn foog ne fii mu ne lii amul solo am na solo mooy xurriya il faut waa ji condition ci waa ji war a joxe zakat bokk na ci mu nekk ginnaaw bi mu nekkee jullit mu nekk koo xam ne day libre du nekk ab jaam hein léegi mu des benn wax mooy mais jaam bi nga xam ne nag dafa nekk di bindu mooy dafa engagé wu pour racheter sa liberté hein il veut racheter sa liberté dafa bëgg libre mu wax ak waa ji ko moom ne ko man dama bëggoon retrouver sama liberté waa ji ne ko baax na il faut ñu xool ci lu ñu d'accord rek il faut ma donner cinq millions d'euros boo ma joxee cinq millions d'euros rek après bi nga libre mu ne baax na léegi dañuy échelonner affaire bi at mu ne ma fexe jox la cinq cent mille euros ah, ñu wax loolu léegi ko kooku noonu voilà léegi laaj boobu laaj bi foofu la jëm hein mooy <clears throat> mais alal ji mu liggéey ndax kooku buy liggéey day am loo xam ne da koy denc ngir mën a cee jox ci waa ji dina liggéeyal waa ji mais dina am loo xam ne moom moo koy moom ngir mën a fay sax patron woo son maître ki ko moom mooy léegi nag laaj bi mooy laaj bi nag lenn la mooy bu boobaa mooy est-ce que léegi kan mooy joxe zakat bu dee alal ji jaam bi yor mat na mat na nisaab ta bu dee li nga xam ne nisaab bi nga xam ne dafa soxla ak mi wër mat na ko kan mooy joxe zakat est-ce que dañu naan sang bi moo ko moom mooy son maître moo moom alal ji kon moom mooy génne zakat bi parce que moo moom jaam bi moo moom kon li mu moom wala dañu naan non parce que jaam bi statut dafa nekk statut intermédiaire du jaam dëgg-dëgg jaam jaam pur et dur la mais moom du jaam à 100 cent parce que il est il est en voie d'être libre ndax mu ngi liggéey di joxe te luñ joxe ñu compter ne joxe na sàngam bu matee ñu ba laaj bi nag mooy ana ci ñaar ñooñ kan moo ci génne zakat bi hmm? loolu. Euh, dañu naan ñoom ñaar ñépp ci li ab ay wuute la nag ci waxu boroom xam-xam yi mais bon xam naa lii lañu koy gàttal nii parce que gis naa ne notre waxtu presque jot na pour bañ ci ñëwaat ci côté charte waa ji nga xam ne mooy kiy joxe <clears throat> ki nga xam ne moo moom alal ji mooy bu boobaa jaam bi mënuñ ne moom alal ji à cent pour cent bokk na ci condition yi nga xam ne war nañ ko gis mooy il faut ci alal ji il faut mu nekk alal joo xam ne dañu ko moom moom ju wóor waaw mooy milkun taam nekk moomeel xam ne wu leer nàññ la mooy waa ji da koy moom moom goo xam ne amul ñu naan demi moom la ko moom waaw alal moom da nga koy moom war a moomoo ko waaw bu dee dañ la koo lebal wala boog dañ la koo àll al moomoo jaam bii loolu mu yor moomu ko moom gu mat lu tax parce que moom dañ koo moom même li mu li mu yor même bu dee mën nañ ne lii moo ko moom ndax day bindu mooy ne manuñ ne manuñ ko comparer ak waa ji nga xam ne moom ku liibre la am ay mbiram loolu benn affaire la bu boobaa côté boobu da gis ne kon comme que moomeel gi matut bu boobaa moom zakat du ko war léegi nag nga ne ma mais 100 mètres ñu ne la 100 mètres tamit affaire bi loolu la mooy entre deux la ne nekkul ne ñoom nekkul ne 100 mètres moom moom alal ji parce que waa ji am na loo xam ne moo koy moom ba man ko di ko fay loolu mënuñu ko niee te moom d'accord na ci lool te alal ji newul ci loxoom ci jaam bi la ne moo tax moom it kenn du ne ko génneel zakat parce que moomu ko moom ju mat kayit moomu ko moom ju mat moo tax kooku alal joj kenn du ci génne zakat parce que ki kan moo ko moom moom ju mat moo amul loolu kese la même bu dee ne boo am na ñeneen ñu wax lu contraire waaw waaw loolu nag lu tax parce que al imaam ibn abi shayba rahmatullah alayhi dafa solo ci euh, Abu Zubayr an Jaabir Abu Zubayr Muhammad ibn Tadrus mudallis la an anana an Jaabir qaala mu ne Seydina Jaabir laa sadaqata fi maalil abdi wala almukaatab xatta ya'tiq mu ne amul benn zakat boo xam ne ci alalu ki nga xam ne jaam la du caagante ne ki nga xamante ne dañ ko de bindu ngir libre lu dul mu libre mooy côté loolu la mais côté sang bi it mooy ne moomul moom bu leen ndax waa ji li mu moom jaam bi moom la koy fay ci la koy fayee hein loolu ci gàttal ñaar yooyu mooy charte yi jëm ci waa ji mooy al islaam ak al xurriya léegi mu des mu des mu des waa ji am na exemple yoo waxoon min shaxsin maxsuus est-ce que al ci la est-ce que majeur ci la est-ce que majeur condition la ngir waa ji mën a joxe zakat mooy est-ce que majorité nekk majeur charte la est-ce que il faut ndax yaa ngi ci shakhsun maxsuus ah ah ci lañ newagul axdu shay'in maxsuus min shakhsin maxsuus léegi mooy est-ce que xurriya non xurriya gis nañ mais est-ce que majeur daf cee war a am autrement dit autrement dit am na masala bi neneen lu muy tëggoo mooy est dafa jar yéene wala déet lu waral lool parce que waa boo nee waa ji na nekk jullit ñu ne la d'accord mu nekk koo xam ne day libre ñu ne la d'accord du nekk jàmm ñu ne la léegi nag mooy est-ce que yéene daf ko dafa ah mbir mi daa soxla am waa ji nag ndax comme que innamal a'malu binniyat <laughs> mais euh, ki ñu forcé jël zakaatam kooku moom yéenewul moom sànq yaa ngi wax ji bañoon ne man dara laa dul joxe ñu nar koo nangu ñu far ñu forcé ko nangu ko non ci jataay bii weesu lañ ko gisoon waaw waaye ñu force nangu mu ne du ko ndax nay ñu nangu ko ci moom par force xam nga kon yéene yéenewul yéeneem baaxul mais est ce que dañ naan comme que yéeneem baaxul kon nag zakaat yi jarul a génne loolu affaire bi mën na tourner noonu wala neneen mooy est-ce que tasawurul masala lañu est-ce que ab xale ab xale wala ku dof wala koo xamante ne moom jamono jii mu wér jamono jii du wér hein jamono jim bim bi bim bi mu wirul nag mooy bu ma nee wirul mooy ci lay dof xam nga ñoo xam ne dañuy seen xel mi day dem après mu ñëwaat léeg-léeg ñu naan dof bi eh, ah waaja de far na léegi nag kii na moom bu kii wéer gi mooy mu tombeeg jamono bi xawalaanul xawli di mooy eh, jamono ji war a génn zakat bi mu jotee mu fekk mu nekk jamono yi nga xam ne wirul est bu boobaa kooku daa war a génn zakat wala waa ji nga xam ne moom dafa dof continuellement est-ce que mu am alal nag zakat ko ci war a génn bu dee matal na conditions yi loolu mooy laaj loolu ci gàttal pour gàttal parce euh, suñu waxtu jot na te war nañu génn léegi sax euh, mooy xanafiye yi rahmatullah alayhi dañu jàpp ne noonu ab xale wala ku dof te loolu jële nañ ko ci salaf yi tamit ñu wuteeg xanafiya yi ñoo xam ne ñoo bokk ay wax waaw këne kooku zakat du war ci alal ci alal jooj waaw parce dañu ne parce que dafa soxla yéene waaw mooy yaa doon wax yéene dafa laaj yéene zakat jaamu yàlla la boo xamante ne jaamu yàlla la ko ñoom julleek ñoom ñoom wooraan ku fi julli amoo yéene sa julli baaxul te ponk la lii di ponk lii di farata lii di farata ku fi yéenewul sa sa julli baaxul kon nag zakat dafa soxla yéene te nag comme que dafa soxla yéene te xam nañ ne xale bi amul yéene parce que majeurul majeurul ki yéeneem di dox mooy ki majeur ki nga xam ne xale la ko kontul moo tax sax rufi al qalam bokk na ci ñun yëkkati xalima duñ ko bindal duñ ko topp ay bàkkaar kon te xale xale amul yéene waaye ki dof majnun amul yéene parce que xel mi newu fi kon kooku ku amul yéene kooku mënuñoo kooku gé mënula génne zakat bu génnee du baax waaw euh, ba pare ñu ne am na beneen affaire bu jara seetlu mooy xam nga sànq yow yaa ngi naan zakat ak ca définition bi day setal day laabal nit ki non seulement day laabal nit ki mooy ci la ci bàkkaar yi ñu mu defoon mais day laabal alalam waaye ñun biñ soxla mooy bu njëkk bi day laabal nit ki waaw xuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim inna salataka sakanun lahum jëlal ci seen alal yi zakat boo xam ne danga leen ci laabale di leen ci setal wa tuzakkihim biha di leen tazkiya ñoom nit ñi ngay jël ci loolu zakat te dee leen ñaanal ndax sa ñaan yi day nekk lu leen di dalal ak dal la ci ñoom ñu ne léegi est-ce que as-sabi moom dafa am bàkkaar rufi al-qalam léegi nga ko wax noonu xadiis yonent bi alayhi salaatu salaam la dañoo yëkkati xalima gi mooy kooku amul bàkkaar bokk na ani sabi hatta yaxtalim xale bi ba keroog muy majeur ba ni muy génte bi muy ne am nekk majeur kon nag kooku amul bàkkaar ku amul bàkkaar nan la ñuy waxe nañuy génne alal ji alal ji day seetal da koy setal ci bàkkaar yi loolu woowu ki fa ki ki ki majnun bi amul bàkkaar jamono ji mu nekk majnun waaw ñu ne leen laal ci gàttal lii mooy suñuy dalil waa jumhur mooy ñu ci des boo seetloo tey xanafiya yi dañuy nekk fii gaa yi ñeneen ñi ne fee rahmatullah ci saxaaba yi radiyallahu ku mel ni Seydina Omar ñoom Seydina Ali Seydina Abdallah ibn Omar ñoom Seydina Aïcha mais madahibul arbaa madahibu asalasa ñoom ñu ne si dañ koy jël kay noo xale dañuy génn ci moom zakat dañuy génn ci moom zakat dañuy génn ci alalam zakat si dañ ko ci génne ñu ne leen lu tax ñu ne parce que zakat xaqul maal la sànq wax yaa ngi fi doon tudd li Seydina Abu Bakar doon wax ci jataay bee weesu ah az-zakatu haqqul maal wallahi law mana'uni anaqan kaanu yu'adduuna woo yu'adduuna ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam la qataltuhum alayha haqqu maal mooy zakat aqu la du aqu nit aqu alal la la joo xam ne moo tax fii amwaalihim haqqun ma'luum lis-saa'ili wal mahruum loolu alquran di wax suuratu sa'ala saa'ilun ah mooy ci seen alal yi haqqun am na aq boo xam ne ma'luum bu ñu xam la ñu ne loolu moo tax aqu alal la aqu alal la aqu alal la te aqu aadami la boo xam ne buur yàlla moo ko teg ngir way pauvre yi ñu jox leen ko moo tax yonent bi alayhi salaam la wax Seydina Mu'adh sadaqatan tuxadu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim alal joo xam ne dañ koy jël ci seen way dañ koy jël ci seen way woomal yi di ko jox seen way ñàkk ñi mooy àqu pauvre yi la yoo xam ne dañ leen ko war a jox loolu nag comme la demee mooy ñu loolu moom mukallaf ak ñàkk a mukallaf ñoo ci yem kon pour joxe ko mooy dañ koy jëli ci seen alal waaw ñu ne léegi euh, waaye lii gën a dëgëral wax ji insha allah mooy li gën a dëgëral bu dul woon bu dul woon comme li ñuy wax sànk àqu la ak jëfu Seydina Omar ibn al te xamuñu ku wuteeg moom ci saxaaba yi radiyallahu te wax nañ la mooy madhabu al imaamu Ali euh, yarhamukallah mooy imaam mooy madhabu ñoom Sayyidatu Aïsha ñoom Seydina Jaabir te xamuñu ku wuteeg ñoom ci saxaaba yi lu dul riwaaya bu da'if buñ jële ci Mawlana ibn Abbaas te loolu moom comme que da'if la mënuñ ci sukkandiku bu dul woon lii waxu xanafiya yi tamit du neex a dindi waaye Seydina taala anhu hein ni ko boroom Muwatta indee di imaamu Maalik rahmatullah alayhi da wax ne hein ittajiru fii amwaalil yataama laa ta'kuluha sadaqa da wax commerce leen def leen commerce ci alalu jirim yi mooy yéen tuteurs yi yéen yi nga xam ne yéen a yor ay jirim yoo xam ne yéen ay gérer seen alal ngal la waaye maa ngi leen di dénk man Omar mi mu nee xalifa radiyallahu ngeen bi commerce mooy boo yoree alalu jirim bul toog mu yoroon un million bàyyam gaañu bàyyi ko fi un million nga bàyyi ko noonu ak mu nekk ñu génne ci zakat mais bu yàggee alal ji nga rënk ko noonu muy génn zakat tout le day wàññeeku da koy jeexal bu yàggee moo tax mu doon wax bu ko defee sarax bi zakat bi mu war a génne du ko jeexal mais waxoon nañ la lool du façon commerce bu la neex ngay defar ah. mooy yow loo xam ne bu doon sa alalu bopp la investissement boo xam ne yow bu doon yow doo ko def parce que xam nga ne c'est trop risqué jël alalu xale bi di ko ci def boobaa boo ko defee am yow yaay fay ah si yaay fay nga gis benn façon njaay mu xew yow wóoru la te bu doon sa alalu bopp doo ko ci jël alalu xale bi def ko ci nga këpp bu boobaa yow yaay fay par force mais bu dee ne loo xam ne nag c'est porteur vraiment nga def ci mbir mi te bu doon sa alal yi ko ci def hein mais moo tax booy investir alal ji doo jël lépp def ko ci par ndànk-ndànk ngay xool ba xam def tuuti di xool mais doo ñëw këpp bu boobaa bu defee lool mu mu perte bu boobaa kenn bu ko nekkaay fay voilà moo tax kon Seydina Omar doon ittajiru dee leen commerce ci alalu jirim yi ndax azaka yi bañ koo jeexal hein loolu la léegi nag ñu ne la waa léegi kon yéene bi yéene xanafiya yi léegi nag ngeen tontoo yéene bi ñu ne wax nañ dëgg ñun neewuñu bu kenn yéene ndax lii jaamu yàlla la nit ki bu koy def na yéene mais ku bañ ne yéenewul it dañ koy nangu ci yow par léegi nag mooy comme waa ñi nangu woon par waaw te en plus benn affaire la mooy <clears throat> ki nga xam ne mooy tuteuru xale bi bu boobaa bu dee mooy génne affaire bi moom moo ko yéeneel waaw waaye yi nga xam ne tamit dañ koo forcer moom ku koy jël ci moom di ko nangu agent d'impôt xaw ma ba lan nguur gi gouverneur bay ñëw di nangu mbir yi kooku moo ko yéeneel moom moo yéene jël même bu dee bañ na majnuun bi tamit ki nga xamante ne moom moo moom moo euh, euh, euh, méngoo ay mbiram yor alalam kooku mooy ki nga xamante ne nii mooy yéene à sa place voilà kon nag lii insha allah mooy li gën dëgër ah léegi kon ci kaw noonu jeexal nañu charte yi nga xam ne mooy concerne nit ki war a génne zakat kon mooy il faut mu nekk jullit il faut mu libre mais même bu nekkee xale garawut même bu nekkee liir bu tooy garawut bàyyam génn dina bàyyal ko fi alal yu bari mais alal jooj zakat war ci dañ ko ciy génne dañ ko ci génne ki wéradi it ki dof dañ koy génneel zakat yéene bi ko koy génne moo ko yéene wallahu taala alam ci jotaay bii di ñëw ñu gis yeneen façon charte yi nga xam ne moo concerné nag cette fois-ci min maalin jeexal nañ min shaxsin maxsuus léegi mu des kon min maalin maxsuus ci alal joo xam ne ju jagoo la mooy alal jooju ñuy génne yan ñooy condition wu alal joo jële yooyu la lañuy gis insha allahu taala ci jotaa bi ni ñëw wallahu taala alam wasala allahu wasallama ala nabiyina mohammadin waala alihi wasahbihi ajmain subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifun salaamun alal mursaliin walhamdulillahi rabbil aalamiin